wajadtuhu qad sannafa al-axbaaru fiihi dafaatira lahaa asraaru ka shaykhinaa al-mujaddidi al-Ghazaali wa ibni Ataa'illaahi dil macaali. kon fii la ñu yemoon euh, euh, sëñ bu mag bi radiyallahu anhu ne wajadtuhu loolu gisoon nañ ko ne xam-xam bii muy ilmu tasawuf bii xam-xamu tasawuf. ak xam-xamu nitu yàlla yoo yële boroom xam-xam yu sell yoo yële nga xam ne moom lañu moom lay wax ne mooy beneen tawxid bi nga xam dafa jagoo muy seen xam-xam yële ni wéetale seen boroom tabaaraka wa taala ak xam-xam yooyu nga xam ne nànd la ak nànd la fa boroom ba di fa mu ne fekk naa mu daal di ciy bind ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy fóore yi bind ci ay téere ay kay ay téere yoo xam ne bari na ñuy mbóot seeni mbóot bari na comme suñu sëriñ ba ka sheykhina al di al ghazali comme ka nga xam ne suñu sëriñ ba ka ñëw yeesalaat diine ji al ghazali yi daal imaam al ghazali comme moo moo nag bi nga xam ne moom la gën a sukkandiku ndax téereem bi dafa bari mais bi mu ci gën a kii mooy ihya ulumuddin voilà boobu noonu mu ne wabni ataa'illahi al imaam ibn ataa'illah moo doon seydina ahmad ibn muhammad ibn abdilkarim ibn ataillah ibn ataillah en moom maamam la maamam lañ koy maami maamaama maa daatam <laughs> voilà <laughs> pas maamam direct nii de mooy maam daanaka boo compter euh, ñeenteelu maamam wala juróomeelu maam maamam mooy ibn ataillah ne moom mu ngi tuddoon al imaam ahmad ibn muhammad ibn abdilkarim euh, radiyallahu anhum ñu gin koo miine ci ibn illah mu ne moom it bokk bokk na ci ñooñu fóora yooyu nga xam ne bind nañ ci moom téere mi ay lataiful minan yi nga xam ne moom la bind ndax moom Shaadili la woon mooy tariqa suufiya bi mu newoon mooy bu al imaam abul hasan ash-Shaadili rahmatullah alayhi minan di doon wax ci mbiru euh, abul abbas al mursi ak ki nga xam ne mooy abul hasan ash-Shaadili radiyallahu anhum waaye surtout alxikam alxikamul ataiya voilà boobu moom la foofu bind na fa loo xamante ne ni moo tax eh, mu nekk lu am solo téere boo xam ne bu doy waar la alxikamul ataiya mais bind na leneen at tanwiir fi isqaati tadbiir ak yu mel noonu téere yu am solo la bind moom al imaam ibn ataillah as-Sakandari moom lañ naan al iskandari wala sakandari voilà moom la mooy boroom alxikamul ataiya nga xam ne ay wax la yoo xam ne yu rëy maanaa bari ay ay maanaa ay sagesse yu ci ne yu làmbu ci ginnaaw moo tax ba lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi doon wax ne bu doon am na lenn loo xam ne yelloo na ginnaaw alquran ak hadith yonent bi alayhi salaam bu ñuy julli ñu ko ciy wax kon da doon nekk kon li nga xam ne mooy al hikamul ataiya tellement li mu amee solo insha allah dinañ gis ci biir sëriñ bi radiyallahu anhu yi nga xam ne ci foofu la koy jële di ko tudd ci téere bi moom nag mu ngi euh, gane woon àddina l'an 658 euh, ginnaaw li nga xamante ne mooy gàddaay yonent bi alayhi salaam génn àddina l'an 709 waaw l'an 709 de euh, ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ci la génne àddina moom seydina al imaam ibn ataillah zil maali boroom yu kawe allahu akbar mu ne léegi kon wax na la al imaam al Ghazali mu ne wa sheykhina al kuntiyi dil anwaari si wara qutbir raxal muxtaari mu ne keneen ci ñi nga xam ne bind nañ ci wàll wi mu ne wa sheykhina ak suñu sëriñ ba al kuntiyi ma nga xam ne moo moo moo moo moo kojoo woon ci waa kunta muy kan mu ne dil anwaari boroom leer ya xawsil waraa nekk ki nga xam ne mooy ndimbalay ndimbalal jaan yi xutbu raxaa xutbu la woon xutbu zamaan <laughs> voilà xutbu raxaa <laughs> voilà am nga raxaa mooy moulin li nga xam ne moom lañuy ñuy dëbbe loolu nga xam ne euh, kii bi day gëléem gi day kii di ko wër ñu takk ko ci muy wër kii bi mooy noonu nga xam ne mooy xutbu mooy al xutbu ki nga xam ne pôle la waaw al muxtaar noonu la tuddoon al muxtaar ndax mu ngi tuddoon al cheikh Muhammad non non al cheikh al mukhtar ibn ahmad voilà ibn abi bakr al kunti rahmatullah alayhi wa radiya anhu noonu la tuddoon al cheikh al mukhtar ibn ahmad ibn abi bakr al kunti rahmatullah alayhi wa radiya anhu moom nag mu ngi génn àddina la 1226 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam mooy ay année 1826 côté yooyu ci wàllu grégoire ak atum tubaab yi voilà ay côté 1826 voilà moom da gis ne moom ni sorwul ak euh, sëñ bu mag bi radiyallahu anhu sorwuñu noonu voilà muy acheikhu al muxtaar al kuntiyu radiyallahu anhu voilà moom nag téereem bi bind na moom it téere yu bari moom moo bind al kawkabul waqaad sëñ bi dina ko tudd ci biir buy wax ci wàllu wird yi dinañ gis mu naan loolu suñu ko wax na ko suñu sëriñ bi ki nga xamante ne nii <laughs> ma moom moo ko wax waaw mu ne hada maqaalu sayyidil muxtaari fil kawkabil waqaadi laa tumaari voilà boobu ñëwee ci wàllu li jëm ci wàllu euh, wird faslun fil wirdi buy wax lool ni nga fa dégg loolu le mooy ah, moom lay wax nii mooy a cheikhu na al muxtaari boobule mooy moom nii a cheikhu al muxtaar ibnu ahmad al kuntiyu radiyallahu anhu téeréem bi kon moo doon al kawkabul waqaad fii fadlil mashaayixi wa xaqaa'iqil awraad voilà am na nag ñenn ñu naan euh, alkawkabul waqaat fii fadaa'ilil mashaayix euh, euh, au lieu fii fadli ñu naan fii fadaa'ili waaye fii fadli al mashaayix wa usuuli naan wa usuul au lieu wa haqaa'iqil awraad boobu a cheikh kon alkunti bi moo ko bind mu ne wa shaykhina al xalifatil muayyadi bil haqq alxaqi min rabbil wara muhammadi mu ne keneen koo xam ne bind na ci wàllu wi wa seyxinaa ak beneen suñu sëriñ suñu sëriñ ba alxalifati ba nga xam ne mooy xalifa ba almu muayyad yi nga xam ne dañ koo dëgëral jàppale ko borom bee ko jàppale voilà bil xaq ci dëgg nag voilà <laughs> min rabbil wara tukkee ndimbal goo xam ne mu ngi tukkee ci borom mbindeef yi suñu sëriñ boobu mooy kan muhammadi mooy Seydina Muhammad la tuddoon mais ki waxul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kan lay wax mooy doomu ki ñu tudd léegi la a cheikh al kii Ahmad ibn kii Ahmad ibn Abi Bakr al-Kunti al-Mukhtar bu al-Mukhtar ibn al-Mukhtar ibn Ahmad voilà al-Cheikh al-Mukhtar ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Kunti doomam yi nga xam ne moo tudd Muhammad moom lay wax nii ne moom itam bind na ci moom la naan wa cheikhina al-Khalifa nga xam ne moo doon xalifaam al muayyad bi xalifaay baayam ci wàllu cellete nekkul noonu rek da koo jur kese déedéet ci wàllu cellete moo ko doon noon ci wàllu xam-xam beeg cellete geeg yépp moom la naan wa shaykhina suñu sëriñ alxalifati al muayyadi bi nga xam ne moom lañ jàppale bil xaq ci dëgg tukkee ni rabbil wara muhammad yi di muhammad ibnul muxtaar wala muhammad la tuddoon di doomu al muxtaar bi ñu la wax sànq ibn ahmad ibn abi bakr al kunti yi radiyallahu anhu voilà wala war radiyallahu anhum moom mu ngi génn àddina l'an 1242 baayam mu ngi génn àddina 1226 moom mu génn àddina l'an 1242 waaw moom nag téereem bi nga xam ne moo gën a siiw ndax moom itam bindkat la woon taalifkat la woon ñoom ñaar ñii ñëpp nag Mauritanie lañ dëkkoon voilà ci mooy boroom xam-xamu mauritanien yooyu ak al imam al Yadaali ad-Daymaani moom mauritanien la woon kon nañ ko waxoon ci bilaadu Shanqiit foofale kanta al imam ibn ataillah moom leer na as-Sakandari ya fële ca Égypte kanta al imam rahmatullah alayhi wa radiya anhu moom waxoon nañ la fam ne woon voilà foofale ca bilaadu iraq ak yooyu bilaadu Khurasan voilà bilaadu Khurasan voilà bilaadu Khurasan voilà foofale mooy kon euh, euh, Cheikh Muhammad kon Muhammad mm, kii mooy doomu ku njëkk ki voilà kële baay ji la moom mooy boroom alkawkabul waqaat doom ji nag téereem bi nga xam ne moom la sëñ bi tudd fii mooy junnatul muriidi duunal marid voilà junnatul muriidi duunal marid <laughs> noonu la ko tuddee moom a Cheikh Muhammad ibnul Muxtaar di doom ci ki njëkkoon tudd di al Muxtaar ibnu Ahmad ibnu Abi Bakr al-Kunti radiyallahu taala anhuma léegi kon xam naa dañuy yem noonu e, e, ba léegi mu ngi lim ci ñi nga xam ne ñoo bindoon ci wàllu woowu des na ñeneen insha kon bii ñu àggale bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi